seydina anasu ibn malik ibn nadri ibn damdam ibn zeyd ibn haram ibn jundub ibn aamir ibn ghanm ibn adi ibn najjar abu hamza al ansaariyu al xazrajiyu radiyallahu taala an mu ngi tuddoon anasu waxoon nañ la kenn du wax ansu waxoon naa la Ans li ma ci xam benn dëkk la boo xam ne sorewul villefranche franchir saône dans le Rhône sorewul Lyon bu dee noon lañ koy liire Ans waaye kenn du wax Ans kenn du wax Anis c'est pas Anis c'est Anas Seydina ibnu Malik nekkoon doomu ku ñuy wax Malik Malik boobu di doomi an Nadr an nadr di doomi moo doon abu hamza ne yonent mi alayhi salaatu moo ko dàkkantale woon doon foo moom ndax benn euh, ab baq baq la mooy façon euh, légume la ñu koy wax boo xam ne bu mu doon yor bu mu doon bu mu mu bëggoon mu mu doon toppatoo mu tudde ko Abu Hamza waaye it nee nañ doon mooy bokk na ci dàkkantalam yi dañ koy wax zul uzunayni waaw boroom ñaari nopp yi yonent ma alayhi salaatu salaam it moo doon foog moom doon ko tudde noon naan ko nay nii yow boroom ñaari nopp yi muy seydina abu hamza di seydina anas al ansaari al xazraji siiwe dañ koy wax xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu doon ki nga xam ne moo liggéeyal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam seydina anas ibn malik uh, radiyallahu taala anhu wa ardaah mu nekk koo xam ne nag Euh, moom Seydina Anas bokk du du du nag bàyyi imaam Malik Anas ibn Malik euh, parce imaam Malik Anas mooy Malik ibn Anas ibn Malik loolu noonu ana kooku dadul bàyyam kooku du Seydina Anas bi kooku al asboxii la alximyar yi alors que Anas en plus sax Seydina Anas moom Basra la mu jóon ne comme niñ koy gisee incha allah imaam Malik jamono ba muy <coughs> gane àddina boobu sëy naa Anas fa après sëy naa Anas la génn àddina la gane àddina mais comme que Seydina Anas ay wax kañ la génn àddina dafa bari am na ñu yóbbu ba année bi Seydina imaamu Malik ibn Anas boroom ngir mi juddu am na ñu ne année boobu la génn àddina mais sauf ko dafa dafa dëkkul woon sax Medina waaw moom jamono yooyu mu ngi ko fekkoon mu nekk fan fi nga xam ne mooy Basra mooy loolu noonu <coughs> du maamama ah. du baayam bokkuñu dara mooy bokkuñu askan waaw kii moom Seyna imam Malik ci waa Himyar c'est vrai que ñoom ñépp ñu ngi jóge Yaman ndax waa ahlul madina min al Yaman mais Anas Malik ibn Anas Anas boobu du imam Malik du Anas Seyna Anas bi waaw wolof yi nag da ngay gis ñu tumuranke ñu koy bind wax sax man nga ne waa ji daa juum làmmiñ ma ko jiitu mu wax lool wala boo te mais bind booy bind kay da ngay seetu li ngay wax nag moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nee na mu ne qadima nabiyu sallallahu alayhi ni ko yu sole soloowe ci saxiix bi mu ne qadima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al madinata wa mu ne moom Seydina Anas eh, yonent ma alayhi salaam de bi muy gàddaay si ndax ci waa ahlul madina la bokk nee na bi muy gàddaay si di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam man maa ngi amoon dix ans waaw kon moom dix ans la amoon Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa arda mooy li gën siiw am na yeneen riwaay yu wax lu lu gën a suufe dix ans comme niñ koy gise waaw bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi euh, ñëw doon euh, gàddaay si ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nit ñi rawatina ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañu ñëw di ko defal ay teraanga moom aleyhi salaatu wassalaam ñu koy defal ay teraanga comme kilifa rek bu ñëwee cib réew ni nga xam ne walla cib dëkk ni nga xam ne noonu la ko nit ñu baax ñu di terale di ko defal teraanga mu nekk sunna soo xam ne ku koy def ngir roy ci alayhi salaatu wassalaam nañ ko teroo woon madinatul munawwara anta ala sunna yaa ngi ci sunna voilà mu ne nit ñi nag dañ doon ñëw di jox yonent mi alayhi salaatu ay teraanga waaw ah, sama yaay nag di yaay yaayam mooy ummu bint milhaana radiyallahu taala anha wa ardaaha voilà di ko defal ay teraangam alayhi salaatu salaam yaayam di ummu sulaym mu fa axadat ummi bi yadi fantalaqat bii ilayhi fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa rajulun wala imra'atun min al ansaari illaa waqad atfaxaka bi tuhfa wa inni la aqdiru ala ma utfixuka bihi illa bni haadaa fa xudh falyuxaddimuk maa badaa lak waaw falyaxdumuka maa badaa lak Seydina Anas nee na bi lool xewee sama yaay dafa jàpp ci sama yaay Ummu Sulaym ndey ju baax loo waaw ndey ju baax mooy assurer li nga xam ne mooy avenir u doomam ci wàllu yàllaam laata wàllu àddinaam te ku assurer wàllu yàlla nag assurer nga wàllu àddina ndax loolu loolu tàqateku mooy amul différence waaw ñun li ñu jàpp ne lu profane xam-xam yu yu yu religieux ak yu profane loolu l'islam xamul loolu kiy def loolu ak ñi mu toxale ci ñoom ñoolu ñoom ñoo xam loolu waaye lislaam xamul xam-xam profane parce que xam-xam yépp min Allah xam-xam yépp ci buur yàlla la jóge léegi nag dëgg la am na yoo xam ne ñoo priorité dafa am ñoo gën a nekk li nga xam ne ñoo gën war nga xam leen balaa yeneen muy yi nga xam ne mooy yi jëm ci borom bi subhaanahu wa taala nan nga koy wéetale muy ilmu tawxid loolu moom moo war a njëkk ci xolu doomu aadama bi parent buy suñu borom xéewal may la doom ah tout en que yow sa premier objectif sa premier objectif mooy ma fexe xamal ko borom bi nga xam ne moo ma sàkk sàkk ko moom mii ana borom boobu mooy kan ak lan moo yell ci moom ak lan moo li nga xam ne dafa jomb ci borom bi subhaanahu wa mu xam ko muy ci point tawhid yu gàtt nag te yu nekk lu simple ndax ki ngay waxal mooy xale la doo ko ñëwal duggal ko ci ilmul kalaam yooyu taxul ñuy wax waaw li nga koy tere xale bi ak li nga koy digal buul fexe ba mu gis ne yow la ci yow la jóge parce que bés bu jàppee ne ci yow la jóge bés boo fi newul mu def li nga doon tere te bakkanam bëggu ko mais da koy yëgal xamal ko ci ci ci njëlbéen kene mbir mi man ak yow ñoo ci yem dafa am nag koo xamante ne moom lañu ñu naan allah moom mooy yàlla subhaanahu wa taala moo ma sàkk mooy moo ma créé moo tax ma nekk fi moo ma sàkk yow it sàkk képp koo gis ci kaw suuf rek alentour bi sa nijaay yi sa tante yi sa bàjjen yi étranger yi ñi nga xam ak ñi nga xamul animaux yi gi yi lépp moom moo leen sàkk moom nag dafa am lu tax mu andi ñu fii fii ñu nekk daa bëgg rek ñu koy jàmm jàmmu ko mooy lan mooy gis nga daa am yoo xam ne moom lañu ñu digal ne nañ ko def waaw yooyu noonu nag dañuy respecter yooyu waaw bokk na ci lii nii moo tere lii du man maa ko tere de waaye buur yàllaa ko tere te nag buur yàlla moomu dara du nëbbu ci moom waaw amul lenn lu nëbbu ci moom mooy manoo caché wu ba du la gis même boo nekkee ci lëndëm fay ko sa papa nekku fi ton père n'est pas là ta maman n'est pas là ton oncle n'est pas là ton papi n'est pas là loolu lépp moom dina ko gis waaw moom boo fi ne boo yow rekk boo newoon foo xam ne yow rekk a fa nekk mu lay gis moom nag moo ne bul def lii bés boo ñëwee ba koy def nag a ah, xamal ne moom mu ngi lay gis même man bu ma fi nekkul man damay jottali kese li mu wax waaw bu ma fi newee dinaa la wax de bul def lii defal lii kiiwal lii waaye yëgal ne boo ko xasee jàpp même bu ma fi nekkul loolu la xale bi teel a conscient que ne mbir mi du ci yow la jóge te tamit yow parent bi il faut nga nekk modèle bu mat waaw mooy yi nga naan lii yàllaa ko tere moom it waru la cee fekk nga koy def parce que du am sens yow yaay modèle am bu gina a rëy bu mu am waaw xale bi modèle bi gën a rëy bu disponible bu mu am mooy yow mooy yow mooy yow mooy yow lay xool yow en tant que waajur wi bu baay ji ak ndey ji première yéen la njëkk a xam li ngeen di def yéen la jàpp ne yéen a gën ci kaw suuf te yéen rek la xam moo tax bu lu ngeen def bu yóbboo ngeen xool bu baax mënoo ñëw naan na waaye lii yàllaa ko digle ba pare yow tout le temps mu fekk la ci li nga xam ne mooy li nga ne yàllaa ne boo kenn def nga koy def Ah? loolu na tamit mooy nit da ngay conséquent envers soi-même waaw nit ki daa war a nekk ku rigoureux moo tax yar du ñépp ko man jur doom ñu bari man nañu ko waaye yar doom ñi ko man bariwuñ waaw jur doom bariwul coono bu rëy de waaw waaye yar doom c'est là là où se situe problème te loolu nag la parents yu bari raté waaw rawatina suñu réew yi nga xam ne duñu yar kenn dañuy yafal boo déggee ñu ne la sama doom maa ko yar ci farataay yàlla ak sunnaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ci kër gi la doon lekke ba toll ni mu toll ni mu yafale xar mi rek la doon ko yafale yafal ñun la ñuy tuddee yar te xam ngeen ne loolu bokkul ak yar waaw yu bari rawatina jigéen ñi ñoo assurer seen aveniru doom ci seen wàllu yàlla waaw seydinaa anasa ngii yaayam moo téye ci loxoom ndax baayam nga ne ma mais ana baay ma la baayam di Anas non Malik na Nadr ibnu Damdam bi yonent bi alayhi salaam di ñëw Medina di woote si dafa bañ l'islam bañ yonent bi alayhi salaam ba tax mu ne moom li muy def day gàddaay quoi dafay jóge parce que Medina manu fee nekk ak yonent bi alayhi salaam wal iyaazu ci la jóge dem Sham kenn xamatul fum ne ba ba ba tey jii ñuy wax ak yow waaw moo tax mu nekk famille monoparentale Seyna Anas juddu non màgg ci dix ans yooyu yonent ma lay saar saar am ñëw Medina moom benn moom képp ak yaayam moo tax loolu du lay xale yi kenn manu leen a yar parce que man rekk man seen ndey rekk a fi ne te kat ndey ji léeg-léeg yàgg waa ji yéen a xoole parce que ku nekk topp sa bëgg-bëgg ak sa bakkan ak say mer moo tax ngeen tas ngeen dem ci loo xam ne kat manoon ngeen a nekk waaye ku nekk topp son moi son ego waaw ba ngeen tas dem ku nekk dem xale yi léeg lu ëpp moom bu dee Europe ndaw si lañ koy jox waaw te leer na leen ndaw leer na leen ne ndaw si manu koo yar manu la yar xale yi waaw bu bëggee teg ci di liggéey yi xale yi di dem école non seulement di leen jëli am ñoodu rek manu ko waaw yàlla tere mu naan leen di yar dara léeg-léeg sax lu mu leen toggal teggu gu baax lu mu leen defal ñu lekk sax du ko man ay réchauffé lay def ay toggi pat yu gaaw taf-taf ndax amul temps waaw ah diggante liggéeyam bi ay soxlaam ak xale yi dem ci crèche yeeg ñii école baak yooyu ci loolu lay ne xam nga ne kooku yarul kenn léeg-léeg bu sonnee hein bëgg a noppale ko xale yi nar koo sonal mu fexe nu ñuy génne waaw nu ñu demee ci mbedd yi rek baax na waaw bu ko defee moom mu noppale ko bu boobaa ñu dem nag ci mbedd yi ci hall hall d'immeuble yi lu ne ñu fekk buntu kër yi daje fa ak ñi nga xale yi nga xam ne ñoom it kenn yaru leen ñu nekk fa di yàqu yàqu goo xamante ni daal du ñu du ñu may jàmm kenn ñu dëkk ci kër gi du ñu may jàmm ñu dëkk ci immeuble bi du ñu may jàmm ñu dëkk ci koñ bi yor seeni motard yor lu ne ñu def ko ñu jàpp leen police yi jàpp leen boo ñëwee naan sama doom déedéet sama doom dama koo yar du moom alors que noo ko yare kooku yaroo ko bu ñuy wax ngay ut lay naan parce que man monoparental la famille monoparentale mais ba nga xamee loolu lan moo tee nga des sa sëb sëy te dara taxul ñu bari te dara taxul ñu denc sëy yi lu dul yoo xamante ni nii ay futilité la waaw ay topp seen waa ji topp ay ay ay ay ay ay jaay waay c'est moi maay kii may takk ceinture yi fi ñàkk fulla yooyu tamit ndaw si topp li muy topp ba ñu tas léegi nag aveniru doom yi xal sànku kenn du leen yar waaw moyen de sax nga dégg ñu ne yóbbu nañ leen kaso yóbbu nañ leen dungu siin def nañ lii def nañ lii nga nekk fi di nié boo demee ba amatoo loo wax dem devant le juge di lay naan parce que moom seen bàyyi da daa quitté la la domicile familial bi man rek a leen war a yor ils sont wala loolu ma war a xëy war a def lii looloo tax je n'ai pas pu les éduquer loolu du layi Seydina Anas a ngi moog yaayam kese ne woon waaw ba yaayam gisee yoonu yiw gis buntuk leer buntuk mbaax muy sallallahu alayhi wa sallam ku nekk di dem di ko defal lu ne mu ne Seydina Anas mu ne sama yaay fa axadat ummi bi yadi waaw sama yaay téye sama loxo fantalaqat bii ilay daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam yóbbaale ma yóbbu ma téye sama loxo jàpp ci sama loxo dem ci alayhi salaatu wassalaam fa qaalat mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla li lam yabqa rajulun wala imra'atun min al ansaari illaa waqad atfaxaka bi tuhfa mu ne ko man de gis naa man umm sulaym bint milhaan defoon nañ tarjamaam ci nisaa'un xawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahunna wa ma'waahunna mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amul kenn de desul benn góor wala benn jigéen ci lamsaar yi illaa waqad atfaxaka bi tuhfa lu dul ne indil na la jox na la kado waaw amul kenn ci lamsaar yi góor ak jigéen a ci am lu dul indil na la kado yow alayhi waaye man nag wa inni man ummu sulaym la aqdiru ala an utfihaka utxifuka bihi illa ibni hada man trouvé wu ma lu ma lay jox kadoo lu dul sama doom ji sama anas mii daal laa am de te moom ma la fas jox nag cadeau kon nag fa xudhu waaw fa xudhu jël ko waaw fal yax dumk fal yax dumk na la liggéeyal maa badalaka lu la soob rek noonu la neex mooy moom daal hein fii mu ne sa yaa ko man nii duma dara léegi ci moom mooy maay ndayam waaye amatuma benn autorité ci moom lépp jox naa la ko mu ngi noonu xoolal na nekk moom daal lenn la dama la ko jox ngir muy nekk sa service comme ni mu la neex sallallahu alayhi wa sallam waaye teg na ko ci loxoy ku jaru loxo allahu akbar allah xadiis bii allah bu màgg ngi te nag gis nga nii mu def nii yaayu yaayu imaam Malik noonu la def imaam Malik ya mi ñuy coow boroom ngir mi yaayam moo ko yóbbu mu jàngi yóbbu ko ci rabiatul ra'i ibn abdirahman ibn abi abdirahman muy rabia ar ra'i radiyallahu ne ko demal solol ko yére yu rafet ne ko demal ci rabia yóbbu ko boo demee na jël ci moom ay teggin bala ngay jël xam-xam ba mu yor allahu akbar imaam ash-Shafi'i naka noonu waaw yaayam moo ko waajal indi ko ci imaamu Malik radiyallahu ta'ala anil jami' nga gis gis nga naka noonu naka noonu naka noonu mooy daanaka mbir mi noonu la doon deme mais léegi ñi daanaka ñi gën a sàggan ci yar gone yi ci seen wàllu diine nga xam ne mooy seen lépp moo jigéen ñi waaw bu sax waa ji seen borom kër sax di nga yóbbu ci wàllu ay jàng alxuraan di dégg ñoo day sonn bon du am temps parce que tamit jóge ci école bi du lundi au samedi wala au vendredi amul lu dul benn samedi bii la ñu am nga nar yóbbu ci daara yi wala mercredi bu wàccee day sonn ak yooyu lay bu nañu ut ko takat léeg-léeg ñu ne mercredi soir wala samedi nañu dem euh, Disneyland fële ca Paris wala nañu dem sorti feneen ca ñokkala ko baa wala boog yi nga xam ne yu jege ay aan wala nañ dem fooyi ji dem defi distraction nga gis kermees baag yooyu yëpp nga gis ñu man cee dem boobu moom du sonn mukk moom waaye bu dee yëfi diine ñu ne déedéet bu vacances yi ñëw mu ngi jege si li ma doon wax vacances yi ñëw nga jégg kàccoor yu mag yi def def ab journal lenn ci journalistes yi naan oustaz oustaz Diop ne oustaz de Diop a engrossé une petite fille xawma lan njaay waaw bu ko defee gaa yépp gaa bu ko defee ñu ne eh, ndaw si nag yooyu rek yooyu moom xawma yan information leen di raw mais du yooyu bu ko defee ñu ne eh, oustaz yi wóorul suñu doom yi yóbbu ko fii ci grande vacances yi ci daara yi wóorul ñu téye kooku kan lay jàng kañ lay xam diineem noonu lañuy bàyyi ba ñu màgg daanaka duñu xam lenn lenn lenn sangu set sax duñu ko xam wal iyaadu billah affaire u mbërëk waxiti noppi seen doom yi su rawatina jigéen ñi góor ñii dara duñu ko xam ñu nekk ay carcasse yoo xamante ne ni yu yuy wëy rek waaw yuy wëy nga xam ne mu ngi mel ni dañoo dindi seen ruux ci ñoom ñuy wëy di wëndëng waaw lii yaay Umm Sulaym mu def sayyidatu Umm Sulaym moom la jigéen ñu baax ñiy defal seen doom waaw loolu lañ defal seen doom kenn du taxaw yow waajuru góor yi doo toog naan damay xaar yaay ji def ko yow it yaay ji bul xaar naan sama waa sama boroom kër def ko ku nekk defal li nga war a def ku deful li mu war a def yow nga def li nga war a def parce que parce que yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala qu fegal leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran safara ndax safara soosu safara su tarlaa ndax waquuduha an-naasu wal xijaara la koy xam bu ëllëg mooy annaasu nit ñi wal xijaaratu ak xeer yi te am na fa malaaka yoo xam ne amuñuy sentiment yii de fii alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun am na fa malaaka yoo xam ne ñuy xasanatu jahannam ñoom Maalik ak ay mbokkam amuñu sentiment naan ay nañ leen yërëm noo ñoom gis nga nit ki nit ki buy lekk ganaar waaw fayen bi bu tiimee ganaar gi walla soos gis nga plaisir bi mu ci am bu koy lekk ñoom bu ñuy mbugal nit ki lu raw lool la ñuy am plaisir ci loolu ndax lan dañuy jaamu yàlla waaw ñoom moom bokkuñu ak ñiy jaamu yàlla jàpp ko mbal la naa na affaire bi diis na naa ko def génn ci mbal gi déedéet dañ koy defa kontaan ndax ñoom laa yaasuuna allaha ma amarahum duñu moy buur yàlla mukkulim leen digal wa yafaluuna te dañuy def képp dong maa yumaruuna li nga xam ne moom la leen seen borom sant waaw kon nag ah waajur yi waajur yi ñoom ñépp góor ak jigéen yar sa doom farata teg ko ci siraatal mustaqim waaw te boo bëggee lu gina yaa dangay dem suuratul luqmaan nga xool alquran nim ñu waxe noonu la ñuy wa noonu la ñuy yare waaw laa yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim loolu la tàmbalee de mooy xam buur yàlla ndax koo xamul boo koy bokkaale sax doo ko tey mooy li ma doon wax sànq ne lool ngay commencer yi nga xam kan mooy borom bi yi nga xam ne ñoo yell ci moom yi jomb ci moom waaw yooyu yooyu nit ki da koo war a xam ba doo tàbbi ci yi nga xam ne ñoom dañuy annuler say jëf waaw kon lii sayyidatu ummu sulay mu def jigéen ñi léegi nañ ciy bàyyi xel indi yonent xool gis nit ku baax koo xamante ne nii ku sell la koo xam ne xam-xamu bi mu yor xam-xamu leer la bu tukkee ci yàlla nga jël sa doom nangu muy dem foofu di taataan ci moom waaw mais léegi wal iyaadu billaah da ngay gis ñoo xam ne ñoom dañuy fexe sax seen doom yi bu ñu fexe xam kooku wala boog bu ñuy jataay moom ndax dañu naan yé après dañuy dañuy dañuy booleeg yàlla waaw nee na Seydina Anas nee na bi sama yaay waxee lool nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam d'accord fa xadamtuhu ashra ma liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw parce que Medina dix ans la fa def moom alayhi salaatu fama salaam fama darabani xoolal nee na gaa yi déglu leen yéen ñu yor mbindaan yeeg yéen ñi am ñi nga xam ne ay boo yu leen di liggéeyal waaye yéen ñi yor seen doom yi waaw ndax léeg-léeg ki ñuy yar ni mu mel ki koy yar dafa jël ci ki koy yar dara waaw mu ne fama darabani yonent bi alei satu salaam masumaa dóor waaw loxo masula dal sama kaw jamais wala sabbani masumaa ŋàññe waaw masuma ne yow comme wax yi ñuy wax ñun rek yow ni nga soofee xam nga loolu ak ŋàññ la waaw yu mel noonu wax yu mel noonu mais pas daggal ah wolof moom bu nee sabb moom daggal loolu moom araab yi xamuñu loolu buñ nee sabb sabba hoo ci arab mooy ŋàññi na la mooy wax na la rek loo xam ne du loolu mooy loo xam ne dal naqari rek mais bu dee wolof bu na nee sabb mooy ay ndey la doon tudd waaw sa waajur wu jigéen na tudd jaar fu ñaaw loolu nag moom arab yi xamuñu loolu xam nañu lu niroog loolu waaw mais buñ ko waxee en général tudduñu jubluwuñ ci loolu mooy ŋàññu ma waxuma loo xam ne lu naqari la waaw wala abasa fi wajhi masuma ko xool moom alay saar gis mu ñàngal sama kanam parce que am na lu ma def lu ma war a da def mu ñàngal waaw kanam gi masu koo def xar kanam gi moom alay saar salaam loolu imaam at-Tirmidhi soloo ko xoolal euh, bi nga xam ne moom bi ci imaam Muslim daal di soloo ci fadailu saxaaba ah radiyallahu taala anhum wa seydina Anas ci boppam mooy nettali seydina anas mooy nettali mu ne jaa'at bi ummu sulaym ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qad azzaratni bi nisfi ximaariha wa raddatni ah, wa raddatni bi ba'dihi fa qaalat yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam haadaa unays ibni ataytuka bihi yaxdumuka fad'u allaha la allah mu ne sama yaay damaa indil xadiis bi fi saxiixi saxiix imaam muslim mu ne sama yaay damaa indi ci yonente mi alayhi salaatu salaam mu ngi ma solal izaar mooy yéreem kaw mooy moo suuf bi jëm mbalaanum suuf mi may takk ci sama ndigg mu jëm ci suuf bi nisfi ximaariha mooy yéreem la dagg ngir utal ma ci man lu may sol gis nga parce que dafa jafe woon am yére dafa jafe woon te loolu yàggul Sénégal te yàggul bi même Sénégal rek ba mu ba gaa yi doonu ñoon am ay yére comme ñun ni ngay amee ay baye baye bu fees dell armoire bu fees dell ki yére nga toog sawaay am na yoo xam ne man nga toog ay at doo ko sol tellement bari gu ñu bari di nga dem sax ba yenn yi nga génn ko fàtte ne lii mas nga koo am loolu mooy ñun fii ni'amillahi al-kathira ñun ñu ngi ci xéewalu yàlla yu bari yi nga xam ne au lieu ñu sant ko mais santuñu ko de waaw ñun moom fi la ñuy nekk jàpp ne àddina bi daa gën naqari wax naa la képp ku la wax lool boo ko ñemee nee ko un uh, un uh. ko ñemee nee uh, mukk waaw waxoon naa la man mii fekke naa ca Bawol foo xamante ni nii gaa yi bu ñu doon ku fa lekk ceeb ku fa doon ceeb jour boobu ku fa togg ceeb gaa yépp ay xam kan la waaw te grand yi dañ naan tay fa lañuy ñuy añe ji ndax Russie bi moom buñ ko déggee eh ba kër baay diw la wala kër diw waaw dañ koy tudd naan ñoom diw ceeb lañ lañ ciiwe kon nag lool te loolu yàggul man mii nga xam ne sawaay duma mag noonu bu ma ko fekkee muy année quatre yii la année quatre-vingt-dix yii yii yii waaw quatre-vingt-quatorze jàpp quatre-vingt-dix-huit la voilà ci laps de temps boobu entre quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-dix-huit ci la lii ma lay wax xewe man maa ko fekke toog ci pénk ni dégg ay kër yuy rosi nga dégg grand yi nekk sa wet naan i te ñépp ko xamoon ceeb du tout le la ko nit ñi doon lekk foofu moo tax nekk Dakar nag jàpp na mbir yi lii mooy même yow sa foofu noonu c'est pareil kon nag mbir yi dafa gën neex nee na moom dafa xaaju yéreem bi mi nga xam ne moom lay muuroo moom lay sol ximaaram nga xam ne mooy yére bu jot lay doon du muuraay bi kese li muy sol bu jot lu mu mën a jullee loolu la jël dafa yaatu woon mu daal di koy dagg ci digg bi jël lenn li defal ma ko mbubb làmbaayu suuf leneen li mu defal ma ko làmbaayu kaw fa qaalat mu dikk ci yonente mi alei satu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hada unays ibni ataytuka bihi yaxdumuk mu ne ko kii de mooy unays mooy tasghiru anas mooy sama unays sama ay anas saa ngi mooy sama anas ju ndaw ji unays waaw ibni sama doom la de ataytuka bihi maa la ko indil yaxdumuka ngir mu lay liggéeyal nekk ci sa service nekk ci sa liggéey fad'u allah la man nag dama bëggoon nga ko buur yàlla mu ngi ni waaw nee na yonent bi alei saatu salaam fa qaala mu ne allahumma akthir maalahu wa walada waaw su mu ne ko suñu boroom su yonent bi alei saatu salaam ne allahumma buur yàlla akthir yal na nga baril maalahu alalam moom anas mii wa waladahu ak doomam waaw am na ci beneen riwaay loolu mooy riwaay imaam muslim am na beneen riwaaya boo xamante ne nii hein imaam ibn asakir naka noonu imaam al buxaari yi lu mel noonu ci al adabul mufrad mu moom seydna anas mu ne da'a li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaal maalahu wa waladahu wa atil xayaata mu ne foofu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom seydna anas daf ma ñaanal nee allahumma ee yàlla aksir maala yal na nga baril alalam wa waladahu ak ay doomam wa atil xayaata yal na nga yokku fanam mooy nga guddal fanam Seydina Anas déggal lim ci wax waaw fallilaa fallah maa ngi wat ci yàlla waaw akthara maali xatta inna fallahu akthara maali xatta inna karman lii la taxmilu fi sanati marratayn wa wulida li sulbi mi'atan wa sitta allah seydna anas mu ne xoolal fallaahu suñu boroom nangu na ñaanu ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fallaahu akthara maali buur yàlla baril na sama alal mujj gi xatta inna karman gis nga sama garab garabu tàndarma yi ah la taxmilu fi sanati marratayn mooy at mi dina ci ñor ñaari yoon taxam xam nga tàndarma moom daa naqaree ñor waaw mooy du loo xam ne comme li ngay amee ay saison yii mu gaaw di am ci at mi mooy da yéex a ñor mais nee na barkeb ñaanu yonent ma lay saaf saaf moo ko topp ba suñu boroom doon na def moom garabi tàndarma yi toolam yi deux fois lu doon indi récolte ci at bi allahu akbar wa wulida kon kay mooy sama alal bari na wala waaye it sama doom wa wulida man sëy naa anas bi muy nettali mbir mi nee na jur naa ci sama sama geño mi atan wa sitta cent six ay doom yoo xam ne maa leen jur waaw te suul na moom sëy naa anas ñu bari ci ay doom ak i sët voilà moo tax mu ne am na ci xadis boo xam ne euh, moom Seydina Anas dane xaddathat nibnati mu ne sama doom bu jigéen bu naan Umayna nee na ma dufi na li lii li sulbi maqdamal xajjaajil basra bidan wa ashrina wa mia mu ne sama doom ju jigéen mooy doomam yu bari xam nga kon bari na doom waaw cent six mu ne sama doom ju jigéen benn ci sama doom jigéen bi Umayya nee na ma fa suulal nañ ma ci samay doom mooy ak ay sëtam yi nga xam ne moo leen jur direct ak ay sëtam ah maqdam alxajjaaji ba alxajjaaj ibn Yuusuf al Saqafi yi di dégmal si di ñëw Basra ndax fa la mujjoon nekkoon Seydina Anas bid'a wa mi mi'a loo xamante ne cent entre cent vingt jàpp cent vingt-neuf ci ay doom yoo xam ne suul nañ ci ay dooma ci sët ay sët tamit waaw surtout ay sët Allahu akbar kon kooku barkeel na de Allah bi barakati du'aa'ihi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon waajur yi bu ñu naye suñu doom yi ñun waajur yi bu ñu naye suñu doom yi buntu xéewal bu ñu ko gisee nit ku baax nañ ko yóbbu ci moom waaw mu nekk rien que bu dee mënoo ko fa bàyyi mais sàkku ñaan ngir mu ñaanal la ko loolu sunna la bu du loolu loolu say yonent ma lay saa dina non non waaw loolu noonu déedéet déedéet déet voilà kon gis nga de moo tax euh, Seydina Anas doon na wax ne am na boo xam ne da koo ñaanal njéggal waaw buur yàlla yërëm ko dugal ko aljana mu ne man de yi ma yonent mi alayhi ñaanal yépp gis naa leen waaw ñu ngi yaakaar nag li nga xam ne mooy bu mujj bi allah allah moom seydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw moom nag seydna anas eh, eh, eh, fekke na dañ koo a laaj ne ko mais mais anas taalib bi am benn taalib bu ko laaj ne ko mais fekk nga badar ne ko fekke nga badar mu ne waay nan lay def bay wute badar nan lay dañ ne ko ashahidta ah, badran benn mawlaa moo ko wax boo ne moo ko goreel ne ko mais mu ngi ci tabaqaat ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anil jami' ne ko mais yaa Anas ne ko ne ko yaa Sayyidi shahidta badran fekk nga badar xare badar fekk ko fa qaala mu ne ko laa umma lak wa ayna aghibu an badr way <laughs> nee na yi naan ko ndax fekk nga badan mu ne ko yal na nga ñàkk yaay rek nan laay def bay bañ a fekke badan man anas lu may xoole ba duma fekke badan <laughs> mooy wax yow badar ak ni mu réye ban anas nan laay xoole ba duma fekke badan bañ a fekke <laughs> waaw ki ki eh, kenn ci rowaat yi nag ñi nettali affaire bi mu ne c'est que xaraja ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila badr wa huwa ghulaamun yaxdumu mu ne c'est que Anas moom bi muy génn di dem ànd ak yonent mi alayhi keroog Badar hein moom demul ngir xeex mais dafa demoon ngir liggéeyal ko voilà loolu moo tax bu ñuy tudd naan ñi fekk Badar duñ ci boole Seydina Anas mais nekkoon na fa ngir liggéeyal yonent mi alayhi salaatu salaam mais pas pour xare voilà looloo tax <laughs> looloo tax moom duñ ko woowee Euh, ci duñu ko boole ci waa asxaabu Badr même bu dee na mu nga fa woon hmm? <laughs> ndax nee nañ moom dafa desoon ci tànt yi la desoon ca campement euh, xare bi ba xare bi di am ca camp mooy mbaar ya ñu def fa nga xam ne fa lañ campé woon moom foofu la ne woon euh, amaa looloo tax kon duñu ko boole moom Abu Hamza li nga xamante ne nii mooy ci waa ahlu Badr waaw radiyallahu taala anil jamii moom nag moo tax alalam jooju noonu alal ji dafa mujjoon barkeel ndax ñaan yu alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax waa ji bi ma xam ne ci la nekk Basra bi mu nee mag <laughs> ba magee waa ji nga xam ne moo koy moo koy topp tool toola bi dafa ñëw ne ko a ne ko a sang bi mooy kii nga xam mooy administrer toolam yu bari yim amoon Basra ne ko suuf si maral na de sa suuf si maral na de tool yaa ngi yàqu de Seydina Anas daldi jël solu jël làmbaayam summa xaraja ilal bariya génn ci àll ba summa salla wa daa ginnaaw gi mu julli daldi ñaan boroomam subhaanahu wa taala bi muy ñaan fa saarat saxaaba nga gis nuages yi di di di di gaaw di jóge fële di di di di wa ghashiyat ardahu waaw suufam mooy toolam si mujj toolam yi mujj foofu noon mujj mbir mi lëndëm mu nuages yi wër ko mu taw ba mu tooy xepp ba foofu tooy xepp wa zalika fi sayfi te kat jamono joo xam ne jamono la joo xam ne doonul woon taw waaw du jamonoy hivernal de du jamono yi jamono yi ñoon taw waaw ci noor bi la woon mu yónni kenn ci ci ci ci ci ñoñam yi ne ko xoolal fan la taw bi yem mu dem xool taw bi génnul dépassewul fi nga xamante ne mooy toolam moom Seydina Anas radiyallahu moom moo ko soloo moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam hein da doon koy sant ay liggéey moo tax mas na koo yónni ne ko demal yónni ko ci dara mu di dem moom sëy na Anas mais comme ko xale la romb xale yi di fo mu ne fay foo xale yi nee na man daal yonent ma lay saa man daal maa ngi fàtte naa yónnim nekk ji foo sama xari sama sama sama sama classe d'âge bi sama moroom di foo di foo di foo nee daal damaa jékki rek yonent ma lay saa saa mais Anas yonent saa saa bi nga xam naa dafa toog toog ni maa waa Anas moom man de li ma ko yónni boobu ba léegi gisaku ma ko yàgg na mu génn ne xaar ma xooli mu dem fekk ko muy focc xale yi ñëwul bu doon ñun dañ lay bett li la bett ba ne la kirtim jàpp la rek yónni la benn baaf tël moom ko moom ñun manu ñoo yar voilà <laughs> waaw yow ndegate yaa ngi fii yow da ngaa mu daw bu dawee nga ne ko demal maa ngi lay xaar kër gi bëgg a ñëw boo ñëwee tey di ko rëccu toog nag di funkeeg sa mer di xaar mu ñëw bëgg a séentuure ko Seydina Anas nag yonent ma saa saam deful loolu waaw nee na dafa ñëw ba ba jege ko ne ko mais Anas tàll loxo yi mais Anas Anas ni Seydina Anas nee na ma jóg kay yii fàtte woon rek dem waxuma dara gudduma defuma te bi ma ñëwaatee waxuma yow waaye yow lu tax sànk mu yónni la nga tekk fee di fo waxootuma dara moo tax mu ne woon liggéeyal naa yonent ma saa saam dix ans yoo xam ne masumaa gëdd ah, masumaa def dara mu ne ma lan moo tax nga def lii te masumaa bàyyi dara ba ma ne lu tax defoo lii te masumaa laal benn soie benn ñegenaay dara lu nooy masumaa laal lu nooy moo xam ci tissu wala soie wala lu man di doon lu gën a nooy loxo yonent bi sallallahu alayhi akbar allah allah allah allah te moom nag eh, yaayam say yonent ma lay saar saam da doon ñu soppoon seen waa kër la waaw ñu soppoon seen waa kër la moom alayhi salaatu wassalaam moo tax dafa doon dem léeg-léeg di fa sieste seen kër moo tax xadis bu siiw boobu Seydina Anas ne yonent ma lay saar saam dafa ñëw jullil ñu dafa ñëw suñu kër ñu invité ko dañ ko benn euh, benn plat buñ defoon benn bi na ne maamal la benn bi <coughs> mooy euh, mbokk mbokk yaay ji mu ñëw defar ab plat ñu invité yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ñu lekk ba pare mu ne leen quumu fal usalli lakum jóg leen ma jullil leen nee na fa qumtu ma jóg ilaa xasirin lana xadis wadda min toolima lobis ma jóg dem ci basan goo xam ne ñun ñoo ko moom mooy ci seen kër ñoom kër yaay Umm Sulaym waaw <laughs> waxoon naa la eh, sayyidatu ummu sulaym tout le temps dama naan yaay ummu sulaym mais noonu la suñu yaay lañ saxaabiyaat yi suñu yaay lañ radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna ah nee na mu dem dem ci benn eh, basang boo xam ne ñoo ko ma woon waaye nag liñ ci joggi liñ ko joggi dafa dafa tax ba basang gi dafa commencé ñuul fa nadaxtuhu bi ma in ma daal koy ma daal di ci wis ndox teg ko yonent ma alayhi salaam julli ci man ma nekk ci ginnaawam ak wal gulaam mooy frère am bi yaa aba umayr mada ba'la nughayr mooy frère boobu noonu waaw moom moomu nekk maak moom ñu nekk ci ginnaaw ah ak kii ak kële yi nee na wal ajuza xalfanaa mooy yaayam nekk ci gannaaw yeneen ma lay saa saam jullee leen mooy loolu nga gis ci ne kon mooy lépp loo xamante ni nii dañuy sikki sàkka ndax am na sobeem déet sikki sàkka la ñox dang nga wis ndox voilà moo tax fa qumtu ilaa xasirin na qad iswadda min tuulil ma lubis fa nadahtuhu bi ma ma daal di koy wisal ndox waaye ginnaaw loolu dañ ciy xame ne kon ndeke naafile mën nañ ko jiite nit waaw sinon yonent ma lay saat saam nu ne ne qumu falo solli lakum jóg leen ma jiite leen mu jiite leen ñoom ñaar ñu nekk ci gannaawam sayyidatu ummu sulaym mu nekk ca gannaaw mu daal di leen jiite te loolu ñaari naafila ñaari ràkkale leen jullil nga xam ne mooy kontaan gum kontaan ci ñoom ci li nga xam ne moom lañu ko waajalal daal di koy invité ak loolu yëpp mu jullil leen lool daal di leen jiite voilà moom alayhi salaatu wassalaam moo tax it moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu bari na ay nettali moom nag euh, euh, après yaayam ki ko dencoon mooy Abu Talha al ansaar yi waaw abu talha al ansaari radiyallahu taala anhu moo tax bari na yu bari ci xadiis sayna yu concerne sayna abu talha moom de moom day nettali di jële ci baay jiit léem nga xam ne moo mujjoon denc yaayam ginnaaw maalik baayam bam demee abu talha al ansaari comme ni ñu gise woon ba ñuy gis tarjamaam moom moo dencoon sayyiduna anas ibn ma yaayu sayyidina anas muy yaayu ummu sulaym radiyallahu taala anhuma moo tax keroog bi nga xam ne ci la sàngara ci lañ ko xaraamal ñu ñëw wax leen ko fekk ñoom ñu ngi toogoon ñoom lansaar yi nekkoon kër Seydina Abu Talha kër ñoom Seydina Anas di naan waaw parce que dafa daganoon naan léegi Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu nee ñu ko waxee biñ ñëwee nañu ah alquran nag yonent ma lay saar saam am na lu wàcc ci moom de mooy xaraamal luy xaraamal naan sàngara fekk ñoom ñu ngi doon nekk ca kaas ya doon naan mu ne Seydina Anas jógal ci yi nga xam ne mooy récipient yi def kii nga daal di koy jël nga daal di leen tuur waaw ca saase noonu lañuy ñuy appliquer de waaw nekkuñu fi naan ah bon xam naa nañu jeexal dernière case on va on va on va way ak sàngara si dernière case trinque terak après dal di naan déedéet dana ko jógal yaa anas jógal ci kii yi ci daam zaaj yi def taan euh, sàngara seeg yooyu yooyu yëpp nga daal di leen jël nga sànni leen waaw mu daal di jël yëpp daal di koy këpp waaw ku nekk këpp ba Medina daal di bañ naan sikakul Medina yi yu mbeddu Medina yi fees dell ak sàngara voilà loolu nag waxin la waaw loolu moom Medina manuñu waa tuuri sàngara seen sàngara yi manu la bari ba ñu tuur ko foo xam ne kenn manu la dox fenn lu dul ne il faut mu tooy waaw loolu moo tax ñi nga xam ne dañ naan sàngara bon xaraan na waaye du sobe jële ko foofu mooy loolu déedéet wax ji du loolu wax ji jubluwu ci loolu liñ la bëggoon wax mooy li ñu yoroon ci sàngara dafa bari ñu tuur ko waaw mooy rek liñ naan keroog ah xewu bàyyi diw wa de keroog waa Lyon répp ñëw xam nga ne mos waa Lyon li loolu façon waxit la buñ ne xewu ajaa diw ba de moom keroog ndakaaru kenn desul ñépp ñëw foo sànni mbàtt mu takk xam nga ne loolu waxin kese la tekkiwul ne foo sànni mbàtt mu takk dañ laa bëgg a wax ñu ñëw keroog bari nañu rek waaw loolu kese la mais du loolu nag façon waxin la boo xam ne nit ki yaay xam ne nii la ñuy waxe waaw façon exa façon waxu exagération la te ci waxu waxin noonu la sax pour c'est juste pour wax ne nit ña bari woon nañ waaw loolu kese la waaye tekkiwul benn yoon que ne mbir mi noonu la demee que ne waa waa waa Lyon waaye bu ñu nee waa Lyon ñëpp nga foon xam nga ne mos tubaab yi taluñu yooyu waaw ngénte diw ja waa Lyon ñëpp tubaab yi dañoo tal sax loolu te sax sénégalais yi lañ la bëgg a wax ñu baree fa newoon te sax du ñoom ñëpp. am na ñoo xam ne ci ñoom it tous ñoom loolu taluñu yooyu quoi voilà mooy kon loolu waxin kese la kon moom mi di Seydina Anas fekk na moo tax xare yëpp da doon dem moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa arda gis nañ ci ghazwatu Tabuk tamit ye na ci ay nettali waaw keroog nee na Uhud gis naa keroog yaay Ummu Sulaym ak Sayyidatu Aïsha daw ba seen yeel yi di feeñ ñuy dem di ut ndox di ko xëpp di ko sotti nit ñi di leen dimbali keroog bi nga xam ne ci la xare bi taroon di di di di ba di di faj ñi nga xam ne ñooy blessé yi waaw moom nag naa Anas ku mënoon gaar garder secret la comme saxaaba yi rek radiyallahu ta'ala anhum ndax nee na yonent bi alayhi salaam daf maa mësa yónni waaw yaayam dafa jóge ci yaayam dem <clears throat> léegi mu yàgg nag ndeke dafa de ba mu fa jógee dafa dem ci yonent mi alayhi salaam muy am lu mu ko yónni nag wax ko secret ah wax ko secret mu ñëw yaa am na ko mais mais Anas soo ne woon ndax dangaa yàgg mu ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam moo ma yónni woon mu ne ko ci lan la la yónni woon mu ne ko non dafa maa wax secret la mu ne ko ah kon nag comme que nee na le secret la secret yonent mi salaam bul ko bul ko divulguer mukk yow Anas waaw moo tax xoolal Seydina Anas nee na gis nga yonent ma lay saam secret wax na ma secret boo xam ne duma ko wax kenn même sama yaay ba mu ma ko laajee dama ne ko déedéet secret la moom it mu daal di ma ciy jàppale ne ma waaw comme que secret la nag kon secret yonent ma lay saam na nga ko denc de mu ne bu ma amoon kenn ku ma koy wax à part umm, sama yaay Umu Sulaym yow mii laa koy wax kan al Bunaani mooy kan ah taalibeem boobu. taalibeem bi albunaani eh, maa ngi fàtte début tur bi euh, ah, allahu akbar mooy albunaani nan albunaani lool nag moo moo lool lool moo xawa euh, nan as am na aslam walla tur bi amul aslam Ah. albunaani yàllallah ah, entre Humayd ak Aslam ak albunaani mooy en tout cas moom lañ naan albunaani waaw ah non non non nan la tudd waaw albunaani la mais bi subhaanallah moom la naan moom daa an trente la ànd ak Seyna Anas Allahu akbar trente ans Saabit voilà Saabit ibn Aslam voilà am na Aslam kay Saabit ibn Aslam hmm? al-Bunaniyu mu ne bu ma amoon keneen ku may wax secret boobu à part sama yaay nga xam ne waxuma ko yow mii laa koy wax yow Saabit allah allah allah kon gis nga Seyna Saabit ni mu saxewoon Seyna Anas am ne ko am na secret boo xam ne yonent ti alayhi salaatu salaam de daf ma koo wax ah waaye nag du ma ko wax kenn sama yaay sax laajoon na ma waxuma ko moom mu ne ma bu ko wax de bu ma amoon kenn ku ma koy wax yow saabit laa koy wax allahu akbar waaw allah gis nga de gis nga secret secret secret te moom na Anas xoolal moom bi yonent mi alayhi génn àddina dix ans am moo tax nee na yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu duggee Medina mais Medina dafa leer nañ mooy ba muy gàddaay si mais ba mu génnee àddina waaye yow dëkk bi yëpp lëndëm ñëpp xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam jóge na fi dix an moom bi fi yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina vingt ans la am ndax dix ans bi muy ñëw dix ans la fa def vingt ans mu dund dund gu daanaka tuutee des mu matal cent waaw tuutee des am na sax ñu ne daanaka àgg na ci. moom naa Anas matal na cent si si matal na cent hein allahu akbar mooy vingt ans la amoon ba loolu ba jamono jooju mooy moom ba muy wax ak ñoom sey naa Seydina Saabit daanaka li mu dundaat après mu ëpp fuuf ah li nga xam ne moom la dund ak yonente mi alei saatu salaam te tañul deñul secret ba nga xamante ne nii moom la dencoon moom la ko yonente mi alei saatu salaam waxoon hmm? loolu lépp mu daal di koy jàpp bi yonent ma ne saab génnee àddina nag da doon fekke xare yi nga xam ne moom la as-Siddiq radiyallahu ak yooyu moo tax Seyna Siddiq Seyna Abu Bakar da ko yónni eh, Bahrain dafa dafa kii eh, Seyna Omar dafa dugg ci Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu fekk ko muy jéema muy muy waaja muy mu fekk Seyna Anas mooy bi Seyna Abu Bakar nee xalifa mu ne ko bi mu agsee Seyna Omar dugg si daldi euh, fekk Seyna Abu Bakar Sey nekk ak Seyna Anas comme ni ko imaam Ibn Asakir daldi solowee radiyallahu anhu radiyallahu anil jami' Seyna Abu Bakar ne ko ah <clears throat> man de kii nii Anas mii laa bëgg yónni Bahrain waxoon naa Bahrain nag ëpp na Bahrain gi ñu am tey muy Bahrain gi ñuy wax moom laa bëgg a yónni dama ko bëgg a yebal foofu ngir mu dox ci wàllu zakat yeeg yooyu moom moom laa bëgg mu yor ko mu daldi ciy dox waaw dajale zakat yeeg li jëm ci yooyu ak xamal ko ñooñu moo tax mu bindaloon ko téere ba mu ko bindaloon moom Seydina Siddiq Seydina Omar nag bon mu laaj ko ne loo ci xalaat mu ne ko yónni ko de yebal ko de ibaathu fa innahu labibun kaatib mu ne ko yónni ko de ndax Seydina Anas mii mu ne ko Anas mii gone sii waaw am na ay vingt et un ans lay am vingt et un vingt vingt vingt ans vingt ans waaw mu ne ko yónni ko de ku am intelligent wu ngi waaw te tamit bindkat la mooy mën naa bind mën na xam-xamu bind ah nee na Seydina Abu Bakar daal di may noonu la ma yebale ma daal di dem yi ne def fa liggéey bu rafet nag la wax taxawi mbir mi ni mu ware nee na bi nga xam ne ci laa ñibbisi ah dama ñëw ñibbisi fekk Seydina Abu Bakar génn àddina ma ñëw ci Seydina Omar mu ne ma ah Anas ne mu ma Anas ana ana léegi liggéey ba lañ la santoon mu ne ko mu ngi nii de mu ne ko mu ne ko mu ne ko tàllalal sa loxo d'abord waaw waaw tàllalal sa loxo ba d'abord yaa amiral mu'minin al bay'ata awwala waaw allahu akbar anas bi mu ñëwaatee fekk fa seydna omar fekk seydna abu bakar génn na àddina moom moo fay xalifa léegi gannaawam ah mu ne ko haatima jita bihi seydna omar ne ko indil li nga li nga jële foofale ci mission biñ lay kii woon mu ne ko yaa amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi albayanta jaayante d'abord tàllalal sa loxo ñu jaayanteeg yow ba pare doora lijjanti li ci des nee na fa basata sey Seydina Omar tàllal loxoom mu jaayanteeg moom daal di koy hein daal di koy defal compte rendu indi ko liñ ko indil Seydina Omar jox ko bàyyi ko lu bari waaw parce que dana ko dana ko kii mu ne ko léegi waaye defal ko lu rafet compte rendu bu rafet ndeysaan Seydina Omar kontaan ba ne euh, almaalu laka ne ko alal alal ju bari jee nag yow yow lañ ko jox bi nga indaale am na lu ci indi lu bari léegi yow yaa koy moom qultu nee na Anas ma ne ko a ah, huwa aktharu min dhalika de yaa Seydina ne ko yaa amiral mu'minin alal ji ëpp na li nga gis nii rek de mu ne ko même bu bu ëppee loolu yépp wa in kaana fa huwa lak même loolu fa huwa lak Seydina Anas nee na wa kaana arba'atu alaaf mu ne ko mbir mi ëpp na loolu waaw mu ne ko mais mu ko kiiwee mu nekk 4000 bu dee diinaar bari na bu dee dirham it bari na allahu akbar allah moo tax Anas moo tax nit ñi dañoo saxaaba yi dañoo xamoon ay ngëneelam moo tax moom Seydina Anas comme ni ko eh, eh, Seydina Thabit radiyallahu taala daal di nettale nee na sahibtu Jarira ibn Abdillah fa kaana yaxdumuni wa qaala inni ra'aytu al-ansaara bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an laa araa ahadan minhum illaa mu ne man de moom mu ne ànd naa ak seydna jarir ibn abdillah man seydna anas al bajaliyu radiallahu taala mu ne ma man di gis naa waa lamsaar doon defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xam ne hein man nag duma gis kenn ci ñoom waa lamsaar lu dul ne dinaa nekk mindaanam dinaa ko liggéeyal nee moo tax ba ma ànd ak moom seydna jarir moo doon liggéeyal allah léegi nag kon ci ngir gàttal kon seydna anas kon finalement moom basra la ne woon waaw nekkoon fa boroom xam-xam bi di leeral foofu jàngale bari lum jàngale ci xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam ñu bari ay junni nit daal di jële ñu baree bari jële ci moom daal di jële ci moom xadiis mu nekkoon moo tax ba ko ci alxajaaj al ibnu yuusuf mi ñépp xam rek ba fa nee eh, eh, nga xam ne li mu rey ci saxaaba na ko sonal mu bind abdul malik buur bi wax ko ko ne ko nag a ah, man de nit laa koo xam ne man anas du liggéeyal naa yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne ko nag ah yow Abdul Malik di amirul mu'minin nekk xalifaay jullit ñi muy daa omeyyad yi mu ne ko ah xajjaaj de moo nekk Basra fii di ma boole gone yi mooy di ñàkk teggin sama wàll lu ne ndax da ko neewoon nag da ko doon menacer naan da ko bëgg faat comme ni mu faati ñeneen ñi mu ne ko man nag ah liggéeyal naa yonent bi alayhi salaam dix ans naa ci yàlla ne waa ahlul kitaab de buñ gisaloon muy chrétien wala juif yi koo xam ne dafa liggéey lu toll noonu Seyna Isa seen yonent wala naa Muusa dinañ ko jox cër te dinañ ko dinañ ko dinañ ko teral waaw xajjaaj nag deful ci loolu lenn léegi nag Abdul Malik buur bi daal di bind xajjaaj ne ko hé gis nga yow yow dama foog ne xajjaaj da nga am problème yow xajjaaj man na ku baax ku ne rek foog nga am ak moom problème gis nga déglul waxuma la dara demal nga déglu Seyna Anas nga dem nga jéggaloo waaw waaye Seydina Anas xaarul mu ñëw de dafa mu yëgee lool ñu ñëw yëgal ko waa ji dafa ñëw wax ko alxajaaj ne ko ah lettre bii de lii la buur bi bind de nee na na nga dem ci Seydina Anas ba mu gërëm ci yow waaw ba gërëm loo ko ah nee na nag mu ne ko waaye moom réyul boo bëggee ma dem wax ko ko moom mooy ñëw yow doo déplacé wu mu dem wax ko Seydina Anas Seydina Anas ñëw mu ne ko ah dangaa mer mu ne ko waaw waaw mu ne mu ñëw jéggalu ko ba sëy naa Anas daal di koy jéggal voilà moo tax basra nag la ne woon moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu ba fa la génn àddina dañu wuute àddina nag kañ la génn àddina waaw dañ ci wuute dañ ci wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaw am na ñu ne am na ñu ne moom Seydina Anas radiyallahu taala anhu mu ngi génn àddina 91 la 91 après gàddaay yonente mi alayhi salaatu wa salaam am ñu ne déedéet l'an la am ñeneen ñu ne la 93 la génn àddina te lool la ku mel ni ne Ibnu Ulayya di wax ñoom Sa'id ibn Amir ak ñoom imaam al ak ñoom Abu Nu'aym ak ñoom Xalifatu ibn Xayyaat te loolu la imaam al-Dhahabi ne wa huwa al mooy li gën a wér que ci la génn àddina kon bu dee loolu moom mu ngi amoon lan sey Seydina Anas mu ngi amoon cent mi awa thalathin ah cent ndax pa euh, cent trois ans waaw parce que bu dee Medina ba yonent ma lay saa saa ñëw amoon na dix ans ba pare quatre-vingt-treize bu kon mooy da ngay quatre-vingt-treize plus dix muy cent trois ans ah loolu kon te nag mu ngi soloo xadiis yu bari bokk ci ñi ëpp muksiruuna yi ñi ëpp luñ soloo ci yonent ma lay saa saa wal muksiruuna fi riwaayatil asar asar abu hurayrata yalihu bnu umar wa anasun walbahru kalxudri wa jaabirun wa zawjatu nabii limaam asuyuti wax bokk na ñu ëpp li ñu soloo ci yonente mi alei satu salaam ñu seydna abu hurayra seydna abdullah di ba ne wa anasun ak seydna anas moom mu ngi solo 2000 hein moom musnadam ay càll xadis euh, yu mu soloo la soloo imaamul Buxaari ak imaam Muslim daal dinañuy muttafaqun alayhi dëppoo solo cent quatre-vingts ah cent quatre-vingts xadiis allahu akbar imaamul Buxaari yi solo quatre-vingts xadiis yoo xamante ne moom kese moo ko solo imaam Muslim ah quatre-vingt-dix yoo xam ne moom rekk a ko solo kon kooku mooy Seydina Anas xaadimu rasulillahi dul uznayni abu Hamza radiyallahu taala anhu wa ardah